kon ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, ñu ngi santaat maanaam delluwaat di feddali sant borom bi subhaanahu wa taala ah, di wax comme li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam la aslu sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik mënuñoo peeg di la tagg di la sant dëgg dëgg nañ la war a sant yow daal yaa ngi mel kéem ni nga xam ne noonu nga sant woon bopp Euh, ñi nga koy sant kon santam googu nga xamante ne moom la santoon boppam ba dara du dara ci nekk nekkam bu kawe ga subhaanahu wa ta'ala euh, ngi koy sant moom mi nga xamante ne moom moo ñu euh, defal ak ndimbal ak jàppandal ba ñu tàmbali njàngum téere bu màgg bu am solo bi nga xamante ne moom moo tudd Bulughul Maram min adillatil ahkam bu al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah ah, ba ñu yegg ci maanaam nga xam ne bañ ko tàmbalee léegi def na juróom-ñaari at borom subhaanahu wa taala ah, nañu ci ba ñu gis ci donte xadiis bu ñu ko xoolee ci nombre xadiis yi mais bu ñu xoolee nombre de ala yi nga xamante ne moom lañ ci gis ci fànn yu wuute yu bëree bëri alhamdulilah dañuy wax alhamdulilah loolu euh, maanaam lu lu takku la euh, léegi insha allahu taala tey dañoo demoon ba ci cëppaandaw maanaam xadiis yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci buntu euh, baabu izalati najasati wa bayaniha buntu bi nga xamante ne moom mooy toppatoo mooy wax di leeral li nga xamante ne moom mooy dindi sobe ak li nga xamante ne moom mooy maanaam di leeral mbir mbiri sobe ak mbiri nañ koy dindee ah, kon yegg si nañ ci cëppaandaw gi comme niñ ko baaxoo di ko def saa yuñ ci yegg see suñ moo ñu leen defal mooy defal résumé wu buntu bi yëpp alhamdulilah ah, kon xam naa ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax képp koo xamante ne am na lu la réeroon ci bañ koy jàngat amaan na maanaam ci biir leeralam moom ak ay maanaam ak résumé bi nga xamante ne moom la koy def gën a gën a jàpp di ko dëgg gën a leer insha allah yal nañ yal na ko yàlla yombalal te nu e, defal ko tamit li nga xamante ne moom mooy kàddu yi gën a jub yi mëdd tamit ba nga xamante ne bu waxee li muy wax yëpp mu nekk loo xamante ne lu leer la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko amee yaakaar ci moom ak te noonu lañ ko yàgg gise tam ci moom alhamdulilah waaw bismillah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 ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ndokkeel ci jataay bi bi yeesal suñu cant ci ak suñu reconnaissance ci cheikh bi tamit ndax comme ni mu ko waxe jataayu xadiis yi bañ ko tàmbalee yàgg na def nay at même bu dee dañ naan li ñu boo xoolee nombre xadiis yi njàng bariwul waaye ku ci ku ku takk loolu noonu lool nga xam ne ci biti da nga naan bariwul daanaka nit jàng na ay téere bam jeex te du ci am loolu kon nag lool walillahi alhamdu wal minna ndax jotaay yi ñooy jotaay yi ëpp solo yu mën a am yu ay jullit mën a teewe xam-xam bi ëpp solo mooy li ñuy def mooy xam-xamu xadiisu yonente bi alayhi salaatu wassalaam wa ashraful ulumi ilmul athar li nga xam ne moom la imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi wax mu ne xam-xam yépp bi ci gën a tedd mooy xam-xamu bi nga xam ne moo jëm ci jeexitalu yonente bi alayhi salaatu wassalaam xadiisam yeeg yooyu mu ne kon fa sahih an-niyyah kon nag lenn rek comme que bu ñu xamee lool nag xam ne lii mooy jotaay bi gën boo mën a am rek doyul mu ne kon fa sahih an-niyyah kon nag na nga rafetal ngeen yéwénal te tamit tout le temps ngeen di fexe di parfaire seen intention muy yéene yi. ndax innamal a'malu binniyat mu ne tumma tahhiri qalban min ad-dunya nga setal sa xol tamit ci lépp àddina yëfi àddina yëpp nga fexe nga fexe setal ci sa xol ndax xam-xam bi àndul ak bëgg àddina àndul ak moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay waxam bëgg àddina taxul nga man cee jàpp dara mooy dangay ngay yeesal sa yéene di ko parfaire waaye nga setal sa xol ci lépp loo xam ne yëfi àddina la yépp loo xamante ne mën na nekk gàllankoor ndax xam-xam moo laaj sacrifice mu bañ a nekk rek ay jataayu nañ dem tey la dimanche mu nekk routine boo xam ne du ñu teewlu loolu mooy loolu lu am solo la mu bañ a nekk routine ñu yeesal suñu yéene di ñaan suñu borom mu jàppale ñu ci loolu te sax mu ne wazid xirtan ala nasril xadiis ngay yokku nag ak xër ci di tasaare xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam te lii ñuy def walillahi alhamdu wal suñu boroom may nañu lool ndax résumé yi ci euh, sharab bi muy fathul hakim al allam fi bulughil marami min al fawaidi wal ahkam waaw mooy noonu la tudd mooy saraa bi la tudd nga mbiri day am tur mooy loolu mooy turu turu li saraa bi suñu sëriñ bi def mu ne fathu alxakimul allaam mooy ubbi teelu alxakim ki nga xam ne moo xere ñi àtte muy suñu borom subhaanahu wa taala allaam li nga xam ne xam-xamam lépp la daj was moom mi nga xam ne qad ahaata bi kulli shay'in ilma nee na moo daj moo fekk lépp xam-xamam lépp la fekk loolu ubbi teelu li xam-xam biñ ci liñ ciy wax yëpp ubbiteelu suñu borom moomu la yal na ko yokk te saxal hmm. li ma fii buluuxil maraam ci li nga xam ne moo nekk ci buluuxul maraam bi téere bii bii bu imaam al-Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Asqalani rahmatullahi alayhi li di ne ci ay njariñ ak ay at ndax téere bi bi principal bi mooy côté àtte yi moo tax mu tuddagoon bulughul maram min adillatul ahkam ci li nga xamante ne mooy adillatul ahkam àtte yi lan fan lay fan la tegu ci sunna yonent bi alayhi salatu wassalam kon loolu mooy turu turu shara bi walillahi alhamdu minna kitaabu tahaara lañ ne suñu boroom defoon nañu gisoon baabul miyaa baabul miyaa gisoon nañ ko nga xam ne ci lañu imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi daal di woon wax façon indi ci hadith yi nga xam ne ñooy traité façon ndox yi am ndax comme que li gën a màgg lu jullit di def ginnaaw shahadatayni mooy as-salaa mooy julli moo tax suñu boroom di wax tout le temps wa salaa wa aatu zakaa taxawal leen julli te ngeen joxe azak yonent bi alayhi salaatu salaam ndax nañ loolu mooy keno diine mooy julli képp koo xam ne da koo doyadal leneen la gën doyadal ko moom te ñi nga xamante ne mooy xulafaa rasul alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum gisoon nañ Seydina Umar ibn al-Khattab keroog bi ñu ko jamee ba nga xam ne daanaka day xëmm day day day day day day xëmm ko ximmeeku biñ ñëwee ne ko as-salaa mu ne ah kay laa hazza min al-islaam liman taraka as-salaa laa hazza fi al-islaam liman taraka as-salaa kenn amul benn cër ñu naan sëriñu diine laak wala di ko askanale daraay diine l'islam fekk moom dafa bàyyi diine loolu amu ci dara amu ci dara kon kon que nag dafa am loo xam ne julli njàpp ci njàppay jiitu laab mooy jiitu moo xam laab ci wàllu ndox wala laab ci bi nga xamante ne nii ci suuf ak yeneen yi moo taxoon ñu commencé woon ci wàllu ndox baabul miyaa gisoon nañu façon ndox yi amoon muy ñetti façon ndox yi am tahur tahir ak najis ginnaaw gi ginnaaw bi ñu xamee kon lan mooy ndox moo xamante ne ndox mu ndox mu laab la nga xam ne xam bi laabul xam bi nga xam ne dafa laab tey laabalaate surtout boo amee loolu da nga il faut nga am foo ko def ndax yor sa ndox noonu rek naan yor naa sama mooy ndox il faut nga am lu koy contenir mu daal di mu paree ci loolu mooy di bunt bi nga xam ne mooy wax ci al bi nga xam ne mooy wax ci ndab yi nga xam ne ci lañuy def yii yëpp ay ay ci lañu bouteille aniya ci ani awaaniye la bokk mooy ndab yi nga xam ne récipients yi ñu pare foofu mu indil ñu baabu izalati najasati wa bayaniha muy bunt bi nga xam ne nag mooy yu sobewu yi moo yu sobe yi nga xam lan moo yu sobewu yi mooy mu leeral ko ak tamit nan la ñuy dindee sobe ndax loolu tamit mooy comme que ki day dund moo yooyu yooyu man da ñàkk di dundum nit mu andil ñu loolu waaye surtout wan ñu wa bayaaniha lan mooy sobe ndax buñ xamee sobe dinañ xam ne kon bu ñu nee lii yëpp lii mooy sobe li ci def yépp du sobe ndax bu naroon a lim di lim lii lii ñooy ñooy ñooy yi ñi nga xam ne ñoo ñoo dul sobe loolu man ngay def tour du monde di lim di lim bu jeex moo tax alxuraan yi muy tere da limal ne la innamal xamru wal maysiru ne la yii nii dafa xaraam boo ko xamee nag lu ñu limul nga xam ne loolu al aslu fil al ibah lii cosaan ci mbir mooy dafa laal ndax bu naroon ne jiwu Dakar dagan kii te kii na nu mu tudd euh, euh, euh, jiwu jiwu Dakar moom baax na wala yu mel mooy loolu loolu duñ ci génn waaye bu la nee sàngara dafa xaraam wax la lii da yàpp yàppu mbaam dafa xaraam ma xam ne kon ci wàllu yàpp yi man en tout cas pour l'instant information boobu rek kon xam naa ne kon xar moom war naa dagal ndax bu du daloonul woon ñu wax moom léegi nag muy leeral loolu wa bayaaniha leeral sobe yi ci seen bopp ah, ensemble hadith yi nag set la boo bu ñu bu ñu siiwee hadith sayyidatu Aisha bi bu ñu ko jàppee benn radiyallahu anha kon xadiis yi insha allah pour fàttali mooy résumé bi kon ni ñu defoon yi weesu rek lay demee te surtout tamit mooy sara euh, dañu ñu ñoo laajoon ñu daal ko woro woyofal ndax gis nañu que bunt bu njëkk bi moo gënoon gudd foofu moo gënoon yaatu que bunt bii nii bi bi bi bi wax ci ndab yi ak bii kon nag mooy résumé bi tamit manul lu woyof te ànd ci léegi nag nenn lay demee pour rappel mooy ni saraa yi ni ni ni saraaw xadiis yi doon demee noonu lay demee mooy premièrement dañuy def taxriij taxriiju xadiis yépp yépp mooy sax xadiis yi insha allah d'abord buñ ci paree mooy ci biir loolu nag ci lañuy ñuy defaale ci la ñuy dugalaale wax baat yi insha allah bu ñu paree ci loolu ci ñu jàll ci masala yi jëm ci wàllu xam-xam kiy sàkku xam-xam kiy joxe xam-xam tamit buñ paree ci loolu insha ñu daal di dugg ci li nga xam ne moo tax dëgg-dëgg téere bi boroom bindu ko muy al ahadithul ahkam yi jëm ci wàllu àtte yi muy masailu al yi nga xam ne euh, tegginu xam-xam yooyu concerné nañu mooy lépp luñ fi wax lu lu lu fi rot rek dañoo concerné moo tax euh, sëñ Gaye doon na wax euh, sëñ Ibrahima neew fi doon na wax naan affaire yi résumé bi dafa jafe ndax lépp am solo man du ma xam lan laay lan lan laay tëb ak lan laa ciy bàyyi ndax lépp laa lépp lépp gisuma lan lu ma gis lu ma nar a bàyyi damaa am ne lii il faut ma ndiku mooy mbir mi noonu la mooy lépp ci am lépp ci jariñ sauf que masaa'il fiqhiyya yi ñoom ñooy li nga xam ne moo gën a tax téere bi jóg foofu nag mooy bu ñëwee ci benn masala ah mooy bu ñu indee différents kii avis yi comme benn masala boroom xam-xam yi wute ci ah boobu dañuy indi avis yépp waaye bi nga xam ne ci sara bi moom lañ nootaloon moom la indi seeni dalil avis boobu kese nga xam ne dina may tamit dina am solo tamit nga xam ne koo xam ne nga takk loo xam ne leer na ne lii moom dëgër na xam naa ko leer na am naa dalil yi ma jàpp ko téyeku bu ñu paree ci loolu ñu dugg ci qawaayid yi nga xam ne moo jëm ci wàllu usul ak fiqh ak usulul fiqh ak qawaayidul fiqhiyya muy méthodologie bi ak li nga xam ne mooy euh, outillage yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi utiliser ngir mën a génn ay àtte ci hadith yonent mi alayhi salaatu salaam ak alquran buñ ci paree euh, euh, saxaaba yi yi ñu gis am na ñu ci defoon radiyallahu anhum amaana du ko jaraat mais ñeneen ñi ci des ñu mujjee leen insha allah ñi nga xam ne jotuñ leen woon a gis bu ko defee insha noonu lañ ko defe woon defati ko wat loolu lañ ñaan def ko yàlla na buur yàlla mottali kon buñ naree commencer insha allah kon imaam al-Hafiz ibn Hajar dane kon yaqulu al-imaam al-Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Asqalaani rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Buluugh al-Maraam min adillati al-ahkaam kitaabu at-tahaara baabu izaalati an-najaasati wa bayaanihaa an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'aalaa anhu annahu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil xamri tuttaxadu xalla qaala laa axrajahu muslimun wa tirmidiyu wa qaala xadiisun xasanun saxiix wa anhu ay wa anhu annahu qaala lammaa kaana yawmu xaybara amara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam abaa talhata fanaadaa anna allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhumi al-humuri al-ahliya fa innaha rijs muttafaqun alayhi wa an amr ibn xaarijata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Minaa wa huwa ala raahilatihi wa lu'aabuhaa yasiilu ala katifayhi axrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahhahahu wa an Aa'ishata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salaati wa ana fi dhaalika ath-thawb wa ana anzuru ila athari al-ghasli minhu muttafaqun alayhi wa li Muslim kuntu afruquhu min sawbi rasul kuntu afruquhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fa yusalli fii wa fii lafdin la laqad kuntu ahukkuhu min saw yaabisan bi dhufri min sawbihi sallallahu alayhi wa sallam wa an abi samhi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil jaariyati wa yurashu min bawlil ghulaam akhrajahu abu daawud wan-nasaa'i wa sahhahahu al-haakim wa an asmaa binti abi bakr radiyallahu ta'ala anhumaa annahaa qaalat anna anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala fii damil hayd yusiibu as-sawb taxuttuhu summa taxrusuhu bil maa'i summa tandahuhu summa tusalli fiihi muttafaqun alayhi wa an abii hurayrata radiyallahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaalat xawla radiyallahu anhaa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa in lam yadhabi ad-dam qaala yakfiiki al-maa'u wa laa yadurruki atharuhu axrajahu Tirmidhi wa sanaduhu da'if kon wallaahi alhamdu na loolu mooy xadiis yi kon bu njëkk bi imaam al-Hafiz ibn Hajar dane an Anas ibn Malik mu ne an kon mu ngi jële xadiis yi bi ci njëkk Seydina Anas Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ah, nga xam ne bi yitte ju mu moo tax mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko ñu ñu rapporté hadis ci yonent bi alayhi salaatu salaam neewul ne gone woon laa rek ah yooyu yëfi saa la nañ leen bàyyi ñoom ñoom mag ñi déedéet waaye yitte jum jum himma himma gu kawe looloo leen ko may mu ne moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm mu ne su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañoo laaj yonent bi alayhi salatu wassalam anil xamri ci mbirum sàngara boo xam ne tut taxadu xallan dañ koy jàppe def ko vinaigre ndax mooy na nañu laaj bi mooy est-ce mën naa am sama sama sàngara si ma yor mën naa ko soppi def ko bineegar mu ne xaalalaa yonent bi alayhi salaatu salaam ne déedéet kon yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis bi waxam loolu la ci mooy laa laa loolu moom neex naa mokkal yaakaar naa ne fépp kuñ ne ndax mokkal nga xadiis boo nee laa fii mokkal naa laa mooy wax du waaye nag boole waale ci ki ko solo ak tamit fa ci yan téere la ne loolu moo ëpp njariñ moo ëpp njariñ laa kese xadiis la alhamdulillah kay ndax moom nee woon na on fiitu jawaami mooy lu ndaw mooy kàddu yoo xam ne day ëmb loo loo xam ne ñépp mën nañ cee disserter di depuis suñu maam Adama alayhi salaam ba feewu jamono ku nekk li li la ci yàlla ubbee rek ngay wax mais du jeex moo raw géej moo raw océan mun kon loolu la wax xaalalaa mu ne hadith bi akhrajahu muslim mu ne imaam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi moo ko solo wa tirmidhi ak imaam abu isa at-tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne moom ni mu ko solowee mu ne hada hadithun hasanun sahih mu ne lii hadith la boo xam ne hasanun bu baax la sahih boo xam ne bu wér la ah xadis boobu noonu xadis boobu xam nga buntu yi dañu amoon ay chapitre mooy xadis bi kese kese moom moo am moom saraawam moom kese la woon buntu bi mu ngi tuddoon ahkaamul xamri wa ma tatawalladu minha fasl mooy chapitre bi chapitre li nga xam ne moo jëm ci wàllu sàngara wa ma tatawalladu minha ak li nga xam ne dafay day ay dérivé la loo xam ne luñ mën a jële ci sàngara luñ ciy juddoo luñ ciy defare di ko ci tiiree kon hadith bi kon imam muslim nee nañu kon imam muslim moo ko solo naka noonu imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi imam abu dawud it solo na ko ak sëriñam di imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi imam ad-darqutni it solo na ko ñoom ñëpp mu ngi jaar ci yoonu Sufyan Seydina Sufyan as-Sawri ibn Sa'id as-Sawri rahmatullahi alayhi ñëwoon contemporain yu ñoom imam Malik ñoom imam al-Awza'i ñoom imam beneen Sufyan bi ibn Uyayna imam Abdullah ibn Mubarak ñoo ñëpp ay contemporain lañu woon muy jamono ju riche joo xamante ne nii euh, gis ponkal yu toll noonu yëpp ci benn jamono moom yombatul waaye xéewal la ba buur yàlla defee ñoom seeni njàngat seen seen xam-xam ak ci ci ñun ndax c'est pas loolu yombul la xéewalu yàlla la yàlla nañu may luñ koy gën a sant di reconnaissance envers moom ci lo lim ñu defal imam Muslim kanta moom dane haddathana Yahya ibn Yahya dane haddathana nettali nañu sëriñam di Yahya ibn Yahya di sëriñam bi gën a mag bu mu amoon moom imaam Muslim ibn al-Hajjaj ah, moom moo mu ne akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi mu jële ko ci Seydina mu ne nettali nañu xabaar nañu Seydina Abdurrahman ibn Mahdi ne woon taalibe imaam Malik tamit Abdurrahman ibn Mahdi muy ku màgg tamit ci jamono jooju mu ne ci moom la ko jële lool mooy premier benn càllaleem imaam Muslim mu ne xaa ah, ci waxu boroom xam-xam yi pour gàttal que ne mu ngi jóge kon ci càllale ci dem ci beneen pour mais nañu taxaw ba ba fii nii nañ taxaw nii ma dem indiwaat leneen ñëwaat mu ne waxadda mu ne waxaddathana Zuhayr ibn Harb mu ne nettali nañu xadiis bi sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb mu ne xaddathana Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Mahdi moom mu jële ko mu ne nettali ci leen nettali mooy Seydina Abdurrahman ibn Mahdi moom moo ko jële ci Seydina Sufyan ibn Sa'id mi ñu doon wax léegi as-Sawri rahmatullah ala al-jami' moom mu Seydina Sufyan jële ko ci as-Sudi as-Suddi jële ko ci Yahya ibn Abbad moom moo ko jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna an-nabiyya alayhi wa su'ila 'an al-khamr tuttakhadhu khallan fa qala la kon noonu la xadis bi ñëwee mu ne dañu laaj yonent bi alayhi salaam ci euh, sàngara joo xam ne dañ koy soppi def ko bineegar mu ne déedéet mu ne déedéet ah ci riwaaye am na riwaaye imaam Ahmad boo xam ne moom imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi ma nee na Seydina Aba Talha radiyallahu anhu bi ñu wax sànq ci deuxième hadith bi te ne woon bàyyi jiit leen moom moo laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam an ay taamin warisu xamra ay ay jirim yoo xam ne ay orphelins yoo xam ne dañoo mooy li ñu hérité ci seen baay en tout cas bu dul lépp du sàngara en tout cas sàngara lañ hérité dañoo boo xam ne sàngara la am na ci yoo xam ne moom ci woppam moom moo doon gérer loolu ngir ñoom mu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko déedéet ne ko mooy nañ ko dañ koy dañ dañ koy dañ koy tuur ahriqa mu ne ko tuur ko mu ne ko afala naj'aluha xallan qaala laa est ce que duñ ko def vinaigre yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko déedéet ah, imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moom dane xadiisun xasanun saxiix dane xadiis bi xadiis bu wér la bu bu baax la bu wér la loolu sëñ bi taxawoon na ci ça fait l'occasion buñ ko defee bu ko defee insha allah bu ci biir téere bi buñ ko fi déggatee kenn dootu ko laajtee xasanun saxiix loolu boroom xam-xam yi rahmatullah yi dañ ci indi ay tontu yoo xam ne yu ñuy pour expliquer waxu imaam at-Tirmidhi boobu rahmatullah yi nga xam ne boo demee ci jaami'u at-Tirmidhi da ci bari day wax indi xadis ba pare ne hada xadisun xasanun saxiix lii de xadis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér loolu nag lim bari lim koy indi te moom lañ gis mu koy def même bu dee ne moom ci boppam day nettali léeg-léeg ne imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi laaj na ko ay laaj ci ay hadith mu ne moom imaam al-Bukhari ne hasanun sahih utilise même expression bi mais loolu moom lañ gis mu ko ci téere mu koy bind bi moo ëpp lu mu koy lu mu koy looloo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi daal di préoccupé wu ci wax jooju lan la war a lan la war a ëmb lan moo war a nekk ci gannaaw ah mu am nag ay wax yu bari ñaari njëkk yi imaam ibnu Salah rahmatullah alayhi mu ne xasanun saxiix xasan bi loolu mooy ci comme ci ci wàllu langue arabe bi ñu xamee xasan mooy lu baax rek mooy xadiis bi baax na mais kon bu boobaa mooy kon da ngay génn ci wàllu étymologique bi kon newul ci wàllu comme domaine bi ñu ne muy ilmul xadiis xam nga bu nee xasan xasan tekkiwul ci langue ci xadiis bokkul ci langue arab bi muy tekki noonu. ndax xasan xadis bu xasan euh, mooy xadis boo xam ne day remplir li nga xam ne moom la xadis bu saxiix bi remplir euh, xadis bu saxiix moom léegi mooy xadis bu xasan daal léegi mooy ko mooy benn benn benn day remplir li hadis bu saxix hadis bu saxix premièrement léegi kon damay lim benn mbooloo mi lim ñu li ci tegu ñu def noonu wala ma lim lépp dama bëgg nit bu ko defee xam nga al musharaka fil xayr dafa baax bokk di defandoo lu baax dafa am solo léegi nag ah mu yéene leen ci ci mbir yi rek be soo am may wax benn ngeen wax bi ci tegu wala mu wax yëpp rek mooy xadiis bu sax wala ñoom ñu wax yëpp waaw kay suñu suñu nee na wala comme ngi wax yëpp waaw wala wax la ci des lépp waaw kon ñu bàyyi ngeen wax yëpp hmm. Hmm. ah non mutlaq maanaam dégguma lu mu wax maanaam il faut mu nekk mutlaq quoi il faut mu nekk mu nekk musnad luy musnad ah chaîne bi mu ah, li nga mooy mu jokkaloo ba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah, ñaar def joxe na benn euh, personne de waaw léegi personne yu confiance moom ñooy ñan ah waaw dans waaw waaw waaw mën nañ jàpp dans l'ensemble loolu waaw kay waa ñaara ngoog mais kooku luñ koy tudde lan siddiq naka waaw waaw siqa léegi siqa mooy moom mooy koo xam ne mooy koo xamante ni day mën a takk soit muy loo xam ne lu muy bind la wala lu muy enregistré la nga xam ne bu ko soxlaa dina ci mën a delluwaat mais tamit li muy bind bu ko soxlaa bu mën cee delluwaat mais bu dee day bind rek après moom bu ci bindee pare na ci kooku taxul ñuy wax moom kooku mënul takk dara moom loolu benn affaire la ah deuxième mu nekk koo xamante ni moo xam soit wala ci xol bi wala moo mooy loo xam da koy mokkal nga xam ne mokkalam baax na moom lu mu soxla da koy teewluwaat léegi lépp ñëwaat mais waxuñu ne du ma sa juum mooy buy juum loolu loolu taxul ñuy wax imaam yu mag yi sax des ñu nga gis ñu juum ci xadiis loolu taxul ñuy wax mais mu bañ a nekku day loo xam ne day fréquent tamit ndax bu fréquent wee dañuy xam ne kii ak takkam des na waaw loolu mooy ko te takk bi beneen mooy maanute gi maanute gi nuñ koy xame maanute gi lan mooy maanute gi

non genre de. mooy mooy koo xam ne du du def ay bàkkaar yu mag ay kabaar yëpp. nga xam ne du du sax ci bàkkaar yu mag yi. ok mooy nit koo xam ne. jazakallah ya imam mooy ne nit koo xam ne euh, bàkk mooy du def bàkkaar yu mag. di surtout rawatina. waaw public moom taxul moom mooy looloo tax li nit kiy def diggante ma boroom kese moom loolu ñun buur yàlla àtte woolu ñu ci loolu te tamit du sax ci bàkkaar bu ndaw ak lu mu ko lu mu ko tuuti lu ne jàpp ne lii lu ndaw la loolu bu ko commencé def mooy ak maanuteem dañ koy yëkkati dañ naan waa ji moom léegi ay waxam jaratula dóor sa doom léegi am na beneen affaire ci nit koo xam ne fi xala mooy koo xam ne tamit mooy day respectabilité am da koy sàmm mbanum rusam yoo xamante ne nii euh, bon mooy day toucher honorabilité am yooyu da koo war a da cee war a sàmmoon ci tamit xam nga mag mu mag mu <laughs> sëñ woo nit ñi woo ni ne ko mu waa ji nga ñëw sama kër la nga sol flottant ah. <laughs> loolu mooy kooku <laughs> respectabilité bi ak jeex na bu yàgg <laughs> waaye tamit ñu fekk la ngay seetaan yenn film yi mais sa respectabilité naaw na si nga ñëw di seetaan yenn série yi Rousseau sax yow au minute nga ñëw taal toog noonu di waxtaan ak télé bi de dama koo taalal xale yi loolu sax respectabilité wadd wadd wadd na kooku mënoo am jeex na bu yàgg dara desatu loolu mooy kon kooku mooy ku wóor voilà léegi kon kooku deux deux nga waxagul deux hein y a pas pas de rupture waaw boobu mooy bi nga jëkkoon a mooy mu jokkaloo nga waxoon sànq. moom njëkk bi ah, waaw waaw waaw. waaw waaw waaw musnad waaw. mooy ñu askan ko yonent bi sallallahu alayhi mu bañ a am rupture ak waaju maam ak mu ci chaîne bi ñoom ñu maam. voilà léegi charge mooy la. waaw. wa léegi léegi léegi léegi euh, euh, bi ci tegu loo wax charge ak lan ak lan ak lan ah la añ la waaw nañ bëgg dugg ci détail rek ah, baax na alhamdulilah euh, léegi kon mooy kon mooy kon day nekk musnad mooy loo xam ne dañ koy askanaleel ci ko wax mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu jokkaloo mooy chaîne de transmission bi mu bañ a am rupture ci biir mooy ñu dem foo xam ne da leer ne diw ak diw bokkuñ génération wala amuñu possibilité daje fenn ñu gis ne ñoo takkaloo ci sanad boobu loolu day tax affaire bi doxul voilà loolu dañuy xam ne lii nii kon mënuñu woo àtte ne lu wér la waaye ña fa nekk tamit ñu composé chaîne bi ñu nekk ñoo xam ne ay siqaat lañ mooy ñoo xam ne dañuy wóor mën a takk ba pare wóor li ci des mooy mu daal di mucc ci li nga xam ne mooy charge mooy xadis boo xam ne dafa ñëw wuteeg li nga xamante ne nit yi na wóor waa jooju yëpp moom lañ indi moom mu indi loo xam ne dafa beru moom moom rek ko wax loolu duñ ne waa ji mais dañuy tee ci xadis boobu nañu ko jël di ko yemaleeg yeneen ñi ay la buy défaut yi nga xam ne yu naqaree détecté la bu loo xam ne day nekk ci xadis bu dee nit ki miinu ko miinul xadis ak yenn euh, fi xuppaas yi ak yow yooyu mën nga ko doo ko gis wala boo xanaa bala nga ko xam ñu wax la ko wala nga liir ko fenn ñu ne la xadis bi kii dafa am problème daal di lay expliquer yooyu sinon du loo xam ne ñépp ci am accès noonu léegi nag ginnaaw buñ xamee loolu kon xadis kii léegi xasan léegi xasan Euh, moom dañ ne woon day remplir li nga xamante ni mooy saxiix di remplir conditions yi ba mu des lan fan la problème bi yam ah voilà mooy ci nit ñi mooy ñi nekk chaîne bi nit ñi ci nekk mooy ne dañu dul duñu duñu am poids comme ci xaat yi mooy koo xam ne moom wóor na wóor na moom mais nag ak takkam dafa des mooy koo xam ne day fàtte kooku wala ak takkam des kooku lu hadis boobu xasan lañ koy def léegi nag imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moom dane hadis hada hadis bi dane xasanun sahih hadis la boo xam ne bu xasan la bu baax la bu wér la léegi nag borom xam-xam yi rahmatullah yi ñu ne mooy affaire boobu léegi mooy dafa andi benn questionnement naka comme comme ko xam nañ xadiisu xasan léegi ak saxiix mooy naka la ñuy mën a boolee loo xam ne xasan mooy boo xam ne gis nañ ne kon mooy nit ki ñi ci chaîne bi am na ñoom meluñ ni ñuy nekk ci xadiisul saxiix mooy seenu takk dafa des léegi naka ngay mën a jële mel qualificatu hasan ak sahih nga boole leen te sahih moom mooy nit ñi ciy nekk chaîne bi ñoom dañuy mën a takk te dañuy wóor alors que hasan mooy dina wóor mais ak takkam dafa des léegi nag lañ man a boolee loolu ci benn hadis ni ñaar yooyu yëpp la àndal est-ce que comprendre ngeen mooy. Euh, saxiix dafa nekk loo xam ne mooy mooy sëmam bi xasan moo féete suuf léegi ñu ne la xadiis bi en même temps moom ndax côté côté côté coté côté ñi nekk ci càllale bi lañuy ñuy xool ñooñu ñooñu ñooñu ama ñooñu lañ soxla fii foofu la problème bi am nan la ñuy comme buñ ñëwoon ne comme joxe exemple la euh, jël nañ ci comme si man a jëli naa ci sëñ bi mu jële ci sëñ bi mu jële ci sëñ buuba ñu ne ñoom ñépp ay fiqaat lañu léegi xam nga loolu benn affaire la loolu mooy man nañoo takk te wóor nañu ba pare ma ne xaj seen xadiis boobu noonu ba en même temps xasan la te xasan dañ ne woon mais ci nit ñooñu day am koo xam ne ak takkam da ca des kon naka lañ mën a juger nag mais ñii nii ñoom ñu wóor lañ ñu war a takk lañ te maanu ba pare ñu ne waat ñoom affaire bi xasan la ba léegi dafa mel ni dafa wàcc d'un coup dafa dafa descendre wàcc bu ba pare yéegaat nan lañ leen mën a boole loolu moo tax loolu moo di questionnement bi léegi nag borom xam-xam ko di tontu loolu ku ne am ñu joxe lan la loolu war a war a war a war a tekki imaam al-Hafiz imaam Ibn Salah rahmatullah alayhi mu ne moom moo ne maanal lughawi la te ne buñ ne xatan en fait xatan bi imam at-Tirmidhi di wax mooy bu baax rek ci langue mooy da ko doo xadis bi wér na bu baax la kese bu baax la bu wér la ah waaye loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ci bari ànduñ ci loolu ndax dañ ne loolu day indi ndax loolu problème day am bu boobaa ndax bu dee loolu kese la dinañ gis xadiis yoo xam ne waxuma la daañu daañu bu bu aw mais mawdu sax da yoo xam ne li ñuy wax ñoom contenu bi yooyu day baax kon manoo ne euh, lu baax la noonu non man da nekk mooy maanaa boobu noonu moo borom xam yi d'accord loolu ne ndax bu dee loolu la kon xadiis xadiis bu daañu ko xasanun daañu day mën a nekk. te lool defu te lool kenn defu ko sax xasanun baañ léegi mooy loolu mooy premier wax bi mooy ci linguistiquement li xasan di tekki ci arab yi loolu rek lay tekki ci langue arabe loolu lay tekki beneen bi mu ne ah mooy bu ne Seydina ci Imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi bu ne xasanun saxiix li muy tekki lenn kese la mooy que ne euh, yoonu xadis bi dafa bari mooy xadis bi fi ñu ko jëlee dafa bari am na ñaar ba ëpp ña wala mu lu ko xawe mooy fi ñu ko jëlee càllale xadis yi dafa bari yenn yi nag yenn ci ci càllale yooyu am yoo xam ne yu saxiix la yu wér la am yoo xam ne nag xasan la léegi nag pour boole yooyu comme que loolu yëpp am na ci mu ne xadiitum xasanum saxiix waaw mooy non non xam nga lan mooy dafa am xoola mooy chaîne yi dañ am benn comme chaîne bi ñu waxoon sànq mu amaat beneen chaîne boo xam ne keneen a ci dugg ñeneen ñu ne ñaar yëpp bii moom dafa wër dafa saxiix la mooy dafa dëgër këñ moom mu wér la mais benn xasan la mais comme que ñoo bokk lu ñuy wax xadiis yi contenu bi benn la léegi moom mu ne kon xadiisun xasanun saxiix ngir boole ñaari côté yëpp. waaye loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ci bari dañ ne loolu it doxul ndax des ñu gis xadis boo xam ne benn kese benn kese la benn càllale benn yoon rek lay am imaam at-Tirmidhi la xadisun xasanun saxiix kon le fait ñu ne yoon yee bari moo tax ñii ne bii yu xasan la yii bii yu saxiix la kon wax jooju da ngay gis ne dootul dootul plausible même bu dee Euh, non mooy kii bii mooy comme benn xadiis boo xam ne dafa bari ay chaînes yu mu jaar mooy dañuy xam nga xadiis bii nii nii bu imaam muslim bi ñu waxtaan waaw waaw ah bu gën a dëgër yooyu yooyu façon wax boobu dinañ ci ñëw mais bokkul ak bii bokkul ak bii nii bi ñuy wax nii mooy benn xadiis boo xam ne dafa am ay chaînes yu bari benn ci am ci chaînes yi yoo xam ne dafa wér saxiix la am yoo xam ne xasan léegi nag boole ñaar yooyu comme yi am na yoo xam ne yu wér la saxiix yoo xam ne xasan la léegi moom moo tax mu ne xadiisun xasanun saxiix ngir boole deux yi xaw ma ndax leer naan biir voilà mais loolu wax nañ la fi problème bi nekk mooy que loolu comme que dañuy gis imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi xadiis yoo xam ne benn yoon kese lay am mu ne xadiisun xasanun saxiix kon loolu dootul dootul plausible beneen wax bu imam ibnu Daqiq al rahmatullah alayhi mu ne mooy loolu xadiisun xasanun saxiix li muy tekki leen lim ci jublu insha allah lii mooy ne ndax xadiis xadiisun saxiix moom day àgg martaba bu kawee kawe bi gën mag bu am léegi comme que boobu moo gën kawe bu xam nga bu gën a kawe mooy nit bala ngaa nekk exemple bala nga nekk major sa sa sa promotion foog nga moyen wala déet ku nekk major rek. su dee su dee promotion bi ñëpp jàll na am na jàll waaw kay waaw waaw su dee jàll. non mujj ne leen moom <laughs> ñëpp ay redoubler. <laughs> mooy bala ngaa bala ñu bala nga nekk excellent foog nga am moyen d'abord. léegi comme que mooy léegi dañuy jël major bi mooy mooy sahih moyenne bi mooy hasan moom mu ne mooy ku nekk major rek fekk na am nga moyenne léegi moo tax mu naan kullu sahihin hasanun la yanakis loolu day day tax lan xa kon xadis boo xam ne bépp xadis boo xam ne sahih la c'est sûr que daa fekk mu hasan ba pare ndax dépassé na wala leeru baax voilà mooy moom mooy ne moo bu leerul rek deno wala baax na mu am beneen muy waxu imam al-Hafiz Ibn Kathir mu ne non loolu hadithun hasanun sahih mooy ne bu dee mujtahid bi mooy boroom xam-xamu xadis bi toppatoo loolu dafa am xadis boo xam ne affaire bi dafa dafa xaw jaxasoo ci moom mooy ne leer na ko ne xadis bi moom dépassé na xasan mais nag ak gul la juger ne affaire bi bu wér la mooy ne wax bii nag mooy xaw a niroog li nga wax tànk mooy ne affaire bi xadiisul xasanul saxiix kon day nekk diggante xadiis bu wér ak boo xam ne bu xasan voilà mooy xadiis la boo xam ne boroom xam-xamu xadiis bi bi mu ko xoolee di ko di ko jàngat gis na ne xadiis bi moom dépassé na mooy li mu li ñu xame xasan étymologiquement li ñu am dépassé na ko mais nag àggul xadiisun saxiix comme que nag loolu la mu ne xadiisun saxiix xasanun saxiix léegi imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi moom mu ne ah, waxu waxu moom dafa dafa dafa ñëw ngir boole moom li mu mooy day éclaircir day day gën a leeral waxu imaam al-Hafiz ibn bi ak bu imaam ibn Salah bi wax càll li ñu bari yi mooy deuxième mu ne waxu imaam al-Hafiz ibn bi day dëgër bu dee xadiis bi benn càll la kese la am benn yoon kese la am bu boobaa wax jooju day dëgër mooy buñ seetee xadiis yi imaam at-Tirmidhi naan xadiisun xasanun saxiix dañoo xool ne benn ñu gis ne ñoom benn yoon lañ am mooy possibilité bi imaam al-Hafiz Ibn Kathir wax man cee nekk mooy affaire bi bi mu ko xoolee dépassé na xasan mais àggul saxiix mu ne bu dee benn yoon la bu boobaa waxam moom day dëgër wax boobu mais bu dee ne nag da ëpp. waxu imaam al imaam ibnu Salah mooy dëgër mooy bi ne affaire bi leen la mooy yoon yee bari yii xasan yii saxiix mu ne bu dee yoon yee bari loo mooy ñaar moom dafa jël ñaar yi ne bu dee lii la dañuy jël waxu imaam al ibnu Kathir bu dee leen jël bu imaam ibnu as-Salah baax na walla baax na les deux derniers yi ma wax nii léegi euh, waaw waaw non avant avant bi avant bi moom non boobu dañ na la mooy bim. Euh, kullu ah kullu sa mooy ah, bi mooy bi jiitu. kullu hadithin mooy bi nga xam ne. hadith bu ne. bu nekk mooy bi ma jox exemple ma door ak wala voilà mooy ne ah imaam al-Hafiz Ibn Kathir moom li la wax léegi. mooy bu dee moom la imaam al-Hafiz Ibn Hajar di di ne day dina dina dinañ jàpp li mu wax bu dee ne benn yoon kese la bu dee ne benn yoon mooy benn yoon kese la am sàllale bi benn yoon la bu boobaa moom boobu waxam day dëgër alors que waxu wax bële li nga wax sànq bu imaam euh, ibnu daqiq al-Id bi boobu noonu mooy yoon yi du benn moom neewu la ne benn waxu moom du benn yoon xadiis loolu ndax du benn imaam al-Hafiz Ibn euh, Ibn Kathir li ñu wax kon benn yoon li ñu wax léegi nag mu def bu imaam Ibn Daqiq al-Id da ne xadis boo xam ne bépp xadis boo xam ne dafa nekk sahih moom xasan duggalaa duggaale ni ci biir mais sauf il faut yoon yi bari foofu il faut yoon yi bari ndax bu doon benn kese ndax bu doon benn yoon la bu doon benn yoon la wax jooj dootul jub lu tax ndax xadiisun saxiix bu dee benn yoon kese la am xasan xasan bi xasan bi mooy dootu ci lu dul nga wax maanaa leen di sib mooy bu bu luxa bi te moom jubluwu ci loolu mooy yoon yi bari la alors que fii benn yoon lay wax loolu mooy différence est-ce que leer na bu leer na walla bu leerul rek waxal baax léegi kon euh, kon kon ñuy woon ci waxu imaam al-Hafiz Ibn Hajar mooy yooyu léegi mu des waxu imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi moom mu ne man moom ñaari avileen bi yoo xam ne nee na moom bi mu gisee comme euh, borom xam-xam yi ko jiitu gis na ne ñoom indiwuñ ñoom loolu dajuñu ko mais loolu tamit loolu dañuy wan ne tamit mooy ne xam-xam du ne mooy manoo too rek naan non fii moom lu ñu njëkk ñu waxul woon kenn mënu koo xam déedéet loolu mënoo koo wax ndax yàlla de ay jagle la yu muy def lenn tamit am na mooy ñëw ne yow yoo xamante ne lu ñu wa a diine ji lu ñëpp war a xam la nga ne yow rek ko fi xam loolu it loolu moom amul. loolu moom c'est impossible loolu ak yi nga xam ne xam ko daa nekk farata nga ne yow rek ko ko fi xam léegi nii génération yi jàll yëpp kenn xamu ko yow yaa ko door xam yow loolu moom wax ko mooy mooy yow yaa yow yow yaa àtte ci sa bopp ko ne doo wax ko tu dëgg bu gina bu gina bu gina bu gina ci ci anam bi gina feeñe sax waaye loolu daqantewul ak am na yoo xamante ni comme yii nii buur yàlla xamal ko koo xam ne wan ko koo xam ne moom ci ñu mujj ñi la bokk ndax zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ngëneelu yàlla nag moo koy jox ko ko neex moo tax mu ne waqat badaali fiihi maana yaani lam yujada li ahli hadha shani feeñ na man buur yàlla def na feeñal na ma man fi am kii yoo xam ne feeñ na ay maanaa yoo xam ne ci maanaa hadithun sah loo xam ne waa domaine bi waa ahlul hadith ñoom doo ko fekk ci ñoom mooy maa ko njëkk wax maa njëkk a trouvé wala alhamdulilah ku xamul nag danaan béy réeréer lu xool gaa yi nag fii ni mu bëgg tagge seen bopp nu muy waxe lii maru woon a wax nga non xéewalu yàlla amma bi ni'mati rabbika fa hadith xam nga débutant moom buy door a tàmbali mooy lu ñu ko wax lu baax sax mu jàpp ne da nga koy da nga koy lor gisoon nañ ko ci kunnu si am na koy àgg foo xam ne yow buñ lay tagg ngay ree di nangu mooy yow loolu bokk ki xamul moom wala ki débutant bi day jàpp ci xool ko rek gars yi ni nii nañ mel ak ñoo gëm seen bopp seen li ñuy woote yépp c'est pour xoola ñu koy tagg lii nga xam ne dafa xaraam mais yow parce que nga tollu foofu nga tollu mais moom day gis ne buur yàlla lay gis ci loolu mm. ak bu ñu ko dëggul dëgg buur yàlla la ñuy tagg rek moom mi feeñal ni mu mel ci moom qualité yooyu mu feeñal ko ci moom lool lool looloo koy reetaan lool yow mi xamul nag nga jàpp ne waa ji moom bu ku la kon moo tax mu wax loolu mu ne kon kon hadiisul hasanun sahih kon léegi nii la mooy day nekk kon hasanun li zaatihi saxiixu li xayrihi lamma bada tarjiix mu ne xadiisun xasanun saxiix mooy moom li ko li ci fee li li nga xam ne moom la ko ci suñu boroom wan te wanu ko ñeneen mooy ne moom xadiis bi di boppoon xasan la mooy li nga xam ne xasan sànk ni ñu ko décrire ni ñu ko waxe nii léegi loolu la remplir moom kese soxlawul keneen ndax euh, bon yooyu moom jarul woon mooy lan mooy saxiix li ñu wax léegi ak tamit euh, détaillé saxiix entre saxiixun li zaati ak saxiix li ghayrihi hasanun li loolu moom loolu jarul mais hasanun li zaati mooy hadith boo xam ne moom képp kese dafa hasan mooy moom moom soxlawul keneen dafa indépendant benn ca comme man nañ jël benn càllale kese boo xam ne moom ci boppam dafa remplir li nga xam ne moom la xadiisun xasan di remplir moom kese soxlawul keneen mu ne loolul loolu jàppal loolu waaye saxiixu li xayrihi day nekk nag saxiix li xayrihi ndax xadiisun saxiixun li xayrihi mooy xadiis boo xam ne ay xadiis yu bari la ñuy doon benn bu ci nekk xasan kese la mais boo leen boolee ñuy wax la même chose boo leen boolee da ngay am day mujj nekk xadiis bu bu boobaa nag xadis bu wér boobu duñ na rek xadisun saxiix dañ naan xadisun saxiixun li ghayrihi mooy dafa wér ndax yeneen yee tax ndax indépendamment loolu moom kese la du àgg ko xasan la mën a yem mais comme que mooy nit ñoo xamante ne ni imaginer leen buñ toogoon nii nit ñoo xam ne bon ñu baax lañ ñu wóor lañ mais dañuy juum léeg-léeg dañuy bari dañuy juum boobu dañoo dañuy juum léeg-léeg seenu takk des na wala seenu takk des na kooku bu kenn ñëwee dugg nettali ne mais gis naa dafa am benn accident ci suufu pont bi kooku waxam kooku waxam noonu mais dañ naan lii lu sa lu xasan la léegi mu ñëw toog mooy jël bisu bi jàll keneen jëlaat bis bi ci tegu te wootantewuñu tamit yónnantewuñu SMS mu ñëwaat wax laa même chose kooku ñëw dugg te ñoom ñoo yem ñoo yem sëf moom it noonu la mel mooy ak takkam dafa des mu ñëw ni mais mais yëpp ngeen ne am na benn accident bu am fee ci suufu pont ñu ne ah kon mooy day commencer affaire bi information bi day gën a dëgër léegi léegi au lieu mu nekk xasan day yéeg nag ci darajaay saxiix keneen ñi wax waxaat loolu ñu commencé bari dañuy xam ne wax ji kon am na ko mu tegu lii du possibilité juum amu ci ndax bu manuñu ñoom ñett wala ñoom ñeent jóge na li rek te combiné wu gisante wu ñu ñëw wax laa même chose noonu kon nag mu ne kon xadisun saxi xasanun saxi mooy loolu xasanun li ngay li zaati yi mooy dafa wér ci boppam waaye saxiixu dafa wér ndax yeneen yi bés bi nga xam ne bo ci ngay soxla boroom xam-xam bi ci lay soxla xool yoonu xadis bi yëpp gis ne waa xadis bi da yëpp yi ma gis yëpp dafa xasan mais bu ma leen boolee kon bu boobaa dama yam loolu mooy premier bi bi nga xam ne moom la wax léegi deuxième bi mu ne day nekk xadiis boo xam ne bu xasan la comme xasan bi nga xam ne moom lay xam moom lay wax léegi étymologiquement waaye sauf que xadiis boobu noonu boo xoolee buntu bi comme ni imaam at-Tirmidhi def wa huwa sahhu fi hadha al-bab indi xadiis ba pare ne xadiis bi nag moo gën a wér ci buntu bi mooy xadiis yi bunt bi bi wax ci ci euh, euh, domaine sàngam wala ci masala sàngam xadiis mooy day indi xadiis yu bari mu ne nag kantaat bi moo gën a dëgër wala moo di benn ne xadiis mooy foo mën di trouver beneen xadiis bii mooy bi ci gën a dëgër moom mu ne xadiis bi day nekk bu xasan boppam mais nag bunt bi mu nekk bunt boobu mooy bi ci mooy asaxu fi ba ñu ne xadiisun xasanun saxiix ñu boole leen moom loolu la indi loolu mooy wax yi nga euh, wax yi nga xam ne moo ci ñëw ci maana xadiitul xasanul sax voilà baax na kon ñu répété waat kon imaamu Tirmidhi imam euh, Suyuti ñaar yi mu wax rahmatullah alayhi mooy xadiis kon ñaar yi wax ñu mujj mooy xadiis boo xam ne xasanun dafa wér indépendamment moom moom boppam la mooy la la nekk xadiis xasan bu baax acceptable boo xam ne mën nañ ko jëfandikoo mais sauf que am na yeneen yu mel ni moom boo leen boolee day mujj nekk nag loo xam ne lu dëgër la deuxième bi mu ne mooy xadiis boobu moom ci boppam dafa xasan ba pare bunt bi mu nekk moo ci gën a wér mais loolu moo ci gën a wér tekkiwul ne dafa àgg darajaay saxiix de mooy ne moom moo gën a yeneen yi ndax yeneen yi doon ay da'if lay doon wala mawdu' ak yooyu kii nag xasan la yéen moo ci mooy hadith yi wax ci domaine bi yëpp boo leen boolee bii moo ci gën a moo ci gën a màgg moo ci gën mu ne kon comme lim naan asaxu fii hadal baat lii mooy li gën ci buntu bi mu boole yooyu ne xal yi xasanu ndax moom bu xasan la saxiix mooy moo gën a ci buntu bi mu nekk bi mu ñëw bi gina non dans le chapitre dans le chapitre non dans non dans celui de Imam Tirmidhi ah oui dans le chapitre de waaw na lu muy wax lool waaw non en fait loolu mu wax question mooy mhm. est-ce que bi gën a wér li nga wax voilà nekk euh, bi moo gën a wér ci buntu boobu. waaw léegi nag moom dafa doon laaj ndax moo gën a wér. ci téere yi moom Tirmidhi wala moo gën a wér ci téere yi Hafiz Ibn Hajar. Ah, ah, oh, oh. <laughs> ah, moo gën a wér ci buntu bi ko imam at-Tirmidhi indi. waaw voilà loolu la. ndax moom ne borom xam-xam yi loolu la. rahmatullah alayhi mooy ñoom seen fii lañu engagé. jàng mooy ñoom lu àggoon nañ ci ragalu yàlla loo xam ne mu looloo tax xadiis di wax xadiis bii bu bu bu bu wér la sax ci wàllu njortu rek la nekk ak tamit bu bu bu bu da'if la lool ci njortu rek al hukm bi sihhati wa dha'f ala zahirihi lal qat'a illa ma xawa mooy mooy atte ne hadis bii bu wér na wala bu da'if la lool ci mooy ci lu feeñ rek la ci biti nii ndax xam nga looloo tax ñu la ñu boole woon ko ci sànq mais dafay gis hadis yoo xam ne day nekk ci hadis yu ci saxiix yi soit sa imaamul Buxaari wala sa imaam Muslim boroom xam-xam yi ñëw ne mais hadis bii nii dafa am problème comme genre ñoom imaam ne bii rahmatullahi bii hadis bii nii. malgré mu ci saxee bi mais dafa am problème ndax dafa am ay loolu la mooy mais ba mu des yi nga xam ne ñoo nekk ci Sahih imaamul Bukhari Sahih imaam Muslim yooyu da ngay a dogu ne lii lii moom wér kon ni ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ko ci ñoom daal di nootale kon loolu euh, moo jëmoon ci hadithun hasanun sahih bii nga xam ne moom la imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wax euh, waaw am na beneen sax waxu imam ki kii ci euh, cheikh euh, kii euh, Shakir Ahmad Shakir rahmatullah alayhi mu ne amaana lii pour feddali kese la mooy ne yii nii yëpp mooy ne c'est pour feddali kese amaana loolu rek ka tax imam at-Tirmidhi di wax yooyu hadithun hasan sahih ngir gën a insister ci affaire bi tamit mooy am na poids tamit dafa gën a kon loolu moo jëm ci loolu nga xam ne moom kon la imaam alxaafis kon mu ne voilà li mu wax ne jazakumullahu xayran maanaam euh, li Cheikh Ahmad Shakir wax noonu euh, rahimahullah loolu noonu dafa mel ni mooy moo gën a mat a jàpp li tax mooy ne euh, benn bu ci nekk ay supposition yu bari lay indi te bu ñu xoolee imam at-Tirmidhi rahimahullah day indi ay xadiis yoo xamante ne dañoo nekk fii xaayatu sihha ci dayoog wér loo xamante ne duñ ci sikki sàkk comme hadith bii nga xamante ne moom moo nekk bii ñu nekk ni ah, nga xamante ne ci yoon euh, Sufyan as-Sawri la jaar rahimahullah ànd ak ne Sufyan as-Sawri comme imam Malik la meloon du solo abadan hadith boo xamante ne wéru te mboolem ñi ko solo ci ñoom ay siqaat lañ yoo xamante ne ñu ngi ci dayoog siqa maanaam kon dañu gis ne maanaam possibilité mu mënoon a nekk hadith boo xam ne comme li euh, al euh, imam Hafiz Ibn Kathir wax rahimahullah et bu dee càllale gi benn la kii wax ko nu mu tudd euh, al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah nootal ko noonu wala al imam Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala li mu wax possibilité yooyu yëpp dañuy daax kanta wax yi xam ne al imam Ibn Salah wax rahimahullah moom tamit possibilité yi indi dafay daal daax maanaam bu ñu xoolee daal toppal mbir mi amaa bi imam at-Tirmidhi euh, euh, as-Suyuti li mu wax ci suñu hadith bi par exemple rahimahullah buñ ko ci buñ ko ci calqué bu njëkk bi mooy hasanun li yi waaye sahihun li ghayrihi boobu tamit day dàqu ci suñu kaaw hadith bi léegi nag hasanun ci maanaa istilaah bi waaye mais mais mu nekk loo xamante ne kon sahih maanaam këni moo gën a asax asaxu fil baab loolu tamit day dàq au moment où xadis bii nekkul xadis bu xasan dañuy gis ne xadis la bu saxee kon dañuy gis ne mboolem fu ñu ko mën a jëlee xadis bi xadis tib la pour mën a teg pour mën a teg wax yooyu yëpp ñu xool est-ce dina appliqué wul suñu xadis bi au moment où appliqué wul ñoom ñëpp suñu xadis bi dañuy gis ne li al Cheikh Ahmad Shakir wax rahimahullah ci wax ji nii amaan na moom mooy li gën a jar jàpp mooy ne daf koo wax rek ngir fedd maanaam ne xasanul saxe ngir wax ne lii daal baax na dëgër na de maanaam ngir utiliser ñaari baat maanaam redondance boobu mu def ngir rek gën a dëgëral woo xam ci loolu amaan na moom mooy li mën a mën a def wallahu a'lam jazakallahu xayran te loolu day feddal tamit li mu wax sànq hmm. li Imaam Suyuti yi wax ne hmm. Hmm. mooy moom am yooyu mu ci gis gis nañ Cheikh Ahmad Shakir yàgg waaw am na ñoo xam ne fii bokk nañu noyyee door eeru eer bii eeru àddina bi ak moom kon mooy mooy kon kon mooy poreera voilà téer yu bari kii moo ko tax comme bu tafsir Tabari moom ak rak rakkam euh, Muhammad Shakir ñoom ñaar lañ ay frère lañ ñoom ñoo ko tax voilà kon mooy loolu lii day seddal loolu mooy ne ngëneelu yàlla ku ne la koy def hmm. bul ne man maa mujjee ñëw rek maa mujjee ñëw noo kon man li baaxoon li fi baax lépp ñi ma jii bu def nañ déedéet boo ñëwee ci daara ji doone non man fii lu ma fi def aw ma fi def lenn lu ma fi mën a def lu baax ñëpp def nañ li ñu ci war a def ñun ñëpp def nañ ko déedéet rafetalal sa yéene rek hmm. te nga setal sa xol ci wàllu àddina comme li mu wax léegi nga fas yéene di def te yàlla di la guider ngay topp ci sunna yonent sallallahu alayhi wasallam dina buur yàlla boo tegguwul sa tànk dina la wan lu mu warul keneen jombul mais nag boo nee man loolu jomb na ma duma ko du ko mën a def du buur yàlla seetaan la noonu yaa yaa yow yaa exclure sa bopp mais buur yàlla exclureul kenn au contraire sax dinaan ñëw leen ñëw leen mais bu dee yaa naan naa demu ñàkk pexe ah mooy yow yaa yaa yaa yow yaa loo amul rek ci yow la kon ginnaaw xadis boobu kon deuxième xadis bi waaw bismillah wa alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wax nii mooy laaj bi mooy est mooy xasanun sahih léegi bu ko bu ko euh, mooy buñ ko gisee ci téere imam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi dañuy léegi dañuy jël en interprétation bi nga xam ne moom la ko imaam ci Cheikh Ahmad Shakir jox dañ naan la loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër neewuñ ne ku ndax moo gën a dëgër tekkiwul ne lii rek lañu war a lii rek ku deful lii walla ku deful lii du lii non ndax loolu mooy ne bi nga xam ne affaire yi ndax ndax dafa leer mooy da jël wax bu ne nga teg xadiis xadiis yi yu se yu yu jaanoo Tirmidhi nga teg rahmatullah alayhi yi mu wax xadiisun xasanun saxiix xam nga yu njëkk yi sànq Ibnu Salah ñu naan biñ naan biñ naan kii euh, ya'ni lugawi dañ ne ko ah, li tax borom xam-xam yi d'accord d'accord ñu ne ndax boobu yalzamu day day ndax loolu day supposé kon lu yi nga daal di wax lool wa huwa nukrun lahum duñ ko d'accord. mooy ne da ngay jël ñoom li ñu wax jooju boo jëlee yeneen wax yi bu ci nekk loolu tamit da am mooy boo ci ne woon linguistique mooy yi ñu xam ci arabe rek lu baax ñu ne la kon bu boobaa bu bu bu faible da ngay wax a wax bu faible kon hasanun da'if ñu xam ne loolu kenn waxul loolu même bu dee ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi nee na nee de toute façon xasanun xasanun euh, maanaa boobu c'est sûr que imam Ibn Salah ñëpp xam nañ ne jubluwu ci bu da'if quand mais quand même ñu mu man di doon mooy wax jooju noonu day day teggee ko nga jëlaat wax boo ci jël rek ndax boo ci jël mën na dox ci benn xadiis boo xam ne imam at-Tirmidhi dañ ne xadiisun xasanun sahih mais boo jëlee am na boo jël dootul dox loolu moo tax ñu ne la ndax exemple bi mu la jox léegi suñu xadiis bii nii day waddal mooy wax yooyu yëpp dootul tenir léegi benn rek kay tenir mooy wax bu Cheikh Ahmad Shakir loolu moo tax loolu mooy li gën a dëgër mooy mooy li gën a dëgër ci ñun bu keneen gisee lu gën a dëgër feneen ci moom dañ koy respecté te ne loolu moo gën a dëgër ci moom jarul xiiroo jarul ŋaayoo mais dañaan lii moo mooy comme comme comme masaayu fiqh yi rek kon loolu la bu nee ñii ne la lekk fas dafa xaram lek fas dafa xaram ñii ne la dagan ma bu boobaa man bu dee li dina dëgër fi man mooy dafa xaram man manumaa ñëw ci ñeneen ñi di leen imposer ne leen kon yéen waru ngeen koo lekk mooy moo dina dëgër rek ci man waaw. Uh-huh. non en fait moom li muy laaj. Mhm. li muy laaj non en fait c'est une question dont on a dont on a répondu déjà man yaakaar naa ton tontu nañ ko parce que moom dafa ne li la sëñ Fallou tontu nii moom li mu la tontu nii c'est c'est pour répondre question bi nga wax maanaam moom dafa ne est-ce que à chaque fois que ñu ñëw. Mm-hmm. indi benn kes indi gis benn xadis mm-hmm. ci sax sunan imam Tirmidhi rahimahullah mm-hmm. ñu fekk fa xasanun saxex dañ dañuy dem di wër wëri ji ndax day appliqué wu ci li Ibn Hajar wax li waaw loolu mooy deuxième bi voilà mooy ah, deuxième loolu mooy question bi mu posé te loolu noonu tontu nag moom mooy dafa ne comme li Cheikh Ahmad Shakir wax rahimahullah mooy visiblement li imam Tirmidhi wax mooy ne dafa dafa rek gis ne euh, euh, imam at-Tirmidhi rahimahullah bi mu koy wax jubluwu ci ay affaire maanaam jubluwu ci lu compliqué maanaam jarul ñuy wëri ji lu compliqué feneen c'est c'est simple imam at-Tirmidhi daf ci dafa bëggoon a feddali rek wéeru ko xadis bi moo tax mu ne xasanul saxiix parce que bu ñu xoolee xadis yi mu indi yëpp bu ñu xoolee dañuy ni gis ne xadis yi baax nañ wér nañ léegi mu utiliser baatu xasanul saxiix mooy ne mën nañ koo sukkandiku mën nañ cee sukkandiku mën nañ cee jàpp est-ce que xadiis yi baax nañ wér nañ loolu rek la ci jublu maanaam jublu nekkul loo xamante ne daf koy daf koy wax pour mu mu am leneen maanaam euh, nekkul lu compliqué en fait c'est maanaam prémédité wul prémédité wul naan xadiis bi moom wax naa ci xasanu saxiix waaye lii laa ci jublu woon ma dem ci feneen ne xasanu saxiix fekk lee laa ci jublu xasanu saxiix fekk lee laa ci jublu déedéet fekk lu prémédité maanaam c'est comme benn nit bu amee parfois habitude wax benn affaire léeg-léeg mu am nu muy waxee benn affaire di ko feddali comme tey bu bu naan bu bu naan bu naan euh, bu comme nit di di sàmm di wax ah voilà di voilà nga xam ne lu mu wax daal effectivement wér na maanaam baatu effectivement boobu noonu di yokk ci wér na li maanaam tegtalewul ne maanaam dafa am leneen lu mu ci jublu lu bokkut rek ne day feddali wax ji rek maanaam redondance c'est pour consolider insister sur le caractère authentique comprendre nga voilà maanaam ce qui fait que boo retenir lool la doo mën après chaque xadis bu ñëw rek di ko wëri di waat di wëri di waat même procédé bi léegi dootoo ko mën a defati au moment où retenir nga ni c'est boo xamante ne c'est juste que amul lu nekk derrière c'est juste que dañ bëgg wax ne rek xadis bi wér na c'est que dañuy insister sur sur ce fait là comprendre voilà moom loolu loolu la la wax léegi wax na la ko de donc donc. léegi loolu ngay appliquer. voilà donc kiiwul mais loolu la wax sànq. mooy da ngay appliquer loolu. léegi deuxième bi mooy buñ ko gisee ci beneen téere. comme comme comme exemple. comme Bulughul Maram. mooy Bulughul Maram boo fi gisee hadithun hasanun mooy day toxal waxu imaam at rahmatullah mooy bu imaam al-Hafiz Ibn Hajar mooy taxaw ne mooy day foo gisee. moo tax dane akhrajahu Muslim wa Tirmidhi wa qaala hadithun hasanun sahih loolu en fait xam nga sànq bi ñuy tàmbali junjunaa que ne expression boobu euh, borom xam-xam imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ci boppam nee na imaam al al Bukhari dina ko laaj rahmatullahi yenn hadith mu ne ko lii hadithun hasanun sahih nee nañu tamit dañuy nettali ne te imaam Ali ibn al-Madini rahmatullah alayhi ne woon sëriñ imaam al-Bukhari da ko doon wax tamit mais loolu ñoom ci seen téere doo dem ci sax imaam al-Bukhari fekk mu naan hadiisun hasanun sahih moom du wax loolu. imaam at-Tirmidhi mooy moom mooy kenn ku koy utiliser moo tax euh, euh, wal hukmu bi sihhati wal husni ala matnin rawaahu at-Tirmidhi wa at-Tirmidhi wastushkila moo tax imaam commencé loolu. ne acte ci ab hadis que ne dafa wér en même temps ba pare nga ne dafa xasan loolu imam at yi mooy ki nga xam ne moo koy utiliser moom lañ gis ci téere yi ñu yor léegi même bu dee wax xam nañ ne am nañu ko doon wax ay së ay sëriñam ak sëriñu sëriñam ak ñeneen sax doon nañ ko utiliser mais moom mooy ki nga xam ne ci bindam mooy doo téere boo gis mooy sunan yi boo demee sunan yeeg téere xadiis bi boo demee doo fekk kenn kenn naan xadiisun xasanun sahih kurul imaam at-Tirmidhi foo ko gise nag comme yii nii yii nii euh, mooy borom day toxal day toxal mais moom li muy ci ci téere yooyu lay jële ci ci yooyu lay jële daal di dajale yi nga xam ne ñooy wax ci buntu sàngam mu dajale ko foofu ba pare ne la comme imaam al-Hafiz li wax ne bu ma ko indee xadiis yi damay indiwaale ñan ñoo ko solo wax tamit dara jëm est-ce que lu wér la wala wérul comme ni ko waxoon ci introduction bi loolu nag mooy kon day rapport rapporté li nga xam ne moom la gis ci téere yi la mm-hmm. moo tax ñuy tekk ci téere yi ñu naan xadiisun xasanun saxiix nga dem ci beneen téere moo xam nu man nga boo ko gisee loolu na la leer ne xadiis bi ci xadiis imaamu Tirmidhi sunan Tirmidhi la jóge baax na voilà te loolu day day gën a wane ne euh, imam at-Tirmidhi rahimahullah amul lu mu prémédité ci ginnaaw parce que su doon am na lu mu prémédité ci ginnaaw euh, lu ëpp rek ngir feddali boobu kon dinañ gis imam al-Bukhari par exemple rahimahullah ànd ak li mu indi ci ay hadith yoo xamante ne même càllale gi la que noonu lay ñëwee exactement ci imam at-Tirmidhi parce que ñoom tamit bokkoon nañ ay même sëriñ rahmatullahi alayhi maanaam nga gis ne euh, day imam al-Bukhari daf koo jàppe rek comme saxe mais nga gis ne imam at-Tirmidhi rahimahullah moom rek mooy wax xasan saxe kon bu boobaa dinañ gis tamit ku mel ni imam Abu Dawud rahimahullah nga xam ne moom it moom ak ñoom imam at-Tirmidhi wala ak ñeneen ñi bokk nañ même sëriñ yi bokk nañ ay même sëriñ su fekkoon te ne dafa am leneen lu mu primérité ci ginnaaw et que dafa am beneen objectif boo xamante ne dafa ëpp loolu kon dinañ gis ñeneen ñi ci des tamit di ko jëfandikoo wala boog mu nekk loo xam ne en tout ci jamono moom dina nekk di préciser ne lii lii laa ci jublu au moment où nekkul di préciser ne lii lii laa ci jublu parce que mënu ci jublu par exemple euh, beneen dé benn détail bu particulier dafa wala boog bu ba pare du ko leeral au moment où affaire bi ay istilah la maanaam dafa am képp ku ci wax dara istilah la maanaam terminologie la jargon technique la. kon il faut que mu am lu mu ci jublu su fekk donc maanaam loolu yëpp day wane ne visiblement amul leneen lu mu ci jublu lu dul rek comme li Cheikh Ahmad Shakir wax que ni day bu boobaa dinañ gis sëriñam yi ak sëriñu sëriñam yi gis ne ñu ñu ñu ñuy utiliser terme boobu mais au moment où moom jëkk utiliser il wax ne bu ma ko jëkk utiliser kon lii laa ci jublu bu fekkoonte ne dafa am beneen arrière pensée bu nekk ci ginnaaw loolu yëpp doo koy feddal jazakumullahu xayran kon xam naa hadis bi nag muy bi wax ci wàllu sàngara yi ah, imam Abu Sa'id al-Khudri daal dina koy solo hadis bu mel nii ak kon hadis yooyu imam at-Tirmidhi daal na koy indi ak imam Ahmad ibn Hanbal kon ginnaaw hadis boobu kon deuxième bi deuxième bi euh, chapitre bi mu ngi tuddoon hukmul bahaa'imi wal baarizaati minha min al maa'i'aat mooy chapitre deuxième chapitre la hadith deuxième chapitre bi ñaari hadith la euh, benn hadith ñaari hadith la woon mooy hadith Seydina Anas ba léegi ak hadith Seydina Amr ibn Kharija kon Seydina euh, euh, wa anhu kon imaam al ci Anas radiyallahu anhu mu ne lamma kaana yawmu Xaybar bi nga xam ne ci la bésu Xaybar am. muy xare Xaybar euh, amoon ci juróom-ñaareelu at bi ci dund yonent bi alayhi salaatu bi mu gàddaay ci gàddaay mu ne amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi dafa digal dafa digle kan di Aba Talha muy Seydina Abu Talha al-Ansari euh, moom moom la ñuy bu ñuy def tarjama yi ndax Seydina Anas moom gisoon nañu jarul a jaaraat Seydina Abu Talha moom la yonent bi alayhi salaatu salaam woon fanaadaa mu woote ci biir nit ñi ne anna Allaha buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum dañ leen di tere an luxuumi ci yàpp alxumur mbaam yi al ahliya yi nga xam ne ñooy ko du kër mooy mbaam sëf mooy mbaam sëf yi la tere ñu ñu leen di consommer mu ne xadis boobu muttafaqun fa innahaa mu tekki ne fa innahaa moom yàpp mbaam sëf rijsun mooy sobe mu ne muttafaqun alayhi imaam al-Bukhari imaam Muslim ibn al-Hajjaj ñoo ko solo rahmatullah alayhi xadis boobu nag ni mu demee ah, kii da ne ndax ginnaaw ñoom imaam seen sëriñ imaam Ahmad solo ak imaam an-Nasaa'i ak imaam al-Bayhaqi ñoom ñëpp solo nañ ko na ko noon imaam at-Tahawi ñu ko jëlee ci yoonu Sufyaan ibn Uyayna xam nga sànq xadiis bi ñu gisoon ci yoonu Sufyaan ah, ak ibn Sa'iid at la jaar bii nii ci Sufyaan ibn Uyayna mooy ñoom ay contemporain lañu woon Sufyaan at-Thawri rahmatullahi moom mu ngi dëkkoon Irak Kuufa moom ñoom imaam Abu Hanifa ak ñoom ñoo ñoo bokkoon nekk foofu. imaam euh, euh, Sufyaan ibn Uyayna Makka la newoon moom Makka la newoon ci Hijaaz bi noonu moom imaam Maalik ñoo ñu fa gënoon a mag bi ñu fa newoon ndax imaam Maalik Medina la newoon moom mu newoon Makka moom mooy ñii ñii ñëpp muy imaam Ahmad imaam al-Bayhaqi euh, Shaykhaani ak ñi ñi ko solo imaam as-Saxaawi yëpp ci yoonam la jaar muy Seydina Sufyaan ibn Uyayna léegi mu ne an Ayyub moom moo ko jëlee ci Ayyub ibn Tamim as-Saxtiyaani rahmatullah alayhi as-Saxtiyaani moom moo ko nettali an Muhammad ibn Sirin mu jëlee ko ci Seydina Muhammad ibn Sirin moom mii taalibe Seydina Anas la woon moom moo ko jëlee ci sëriñam di Seydina Anas ibn Malik mu ne lamma fataha Allah lamma fataha Rasulullah bi nga xam ne ci la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubbi Xaybar mu ne asabna humuran xaarijan min al qarya mu ne dañoo jàpp ay mbaam yu bay ci biti Xaybar mooy mbaam suuf ay aan yu bari lañ jàpp mu ne fa tabaxna minha fa naada munaadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allah in inna allah ala inna allaha wa rasuluhu yanhayaanikum anha fa innaha rijsun min amali shaytaan mu ne biñ jàppee loolu di ci mooy dañu xiifoon ñuy togg ngir mën a lu ñu lekk nee am woote fati koo xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko jox mission mu woote mu ne ala waawee ala terme mooy terme la pour nit ki ngir mu déglu la ala waawee ala xamu ngeen yëgu ngeen ma yëgal leen inna allaha buur yàlla wa rasulahu am ndawam bi sallallahu alayhi wasallam yanhayaanikum ñoo leen di tere ci ngeen lekk lii mu ne loolu lan la mu ne min amali shaytaan mu ne euh, rijsun sobe la te ci mbiru shaytaane la bokk leena bi ñu ko waxee fa uqfiatil qudur ñu daal di këpp cin yëpp cin yi ñu ci ñu këpp lépp mu ne wa innaha la tafuuru bima fiha fekk daanaka agsi woon na ci ci ñor sax waaye comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam na bon ndax dinañu dee après bi xiif nañu yooyu garaawul ñun daal nañ joxe ndigal nañ ko tuur ñu tuur léegi imam euh, kanta am na ñeneen ñu ko solo ñu la wax léegi kon xadiis bi loolu mooy contexte bi mooy ghazwatu Xaybar la amoon ndax bala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lekk ñuy lekk mbaam sëf ndax fii noonu le fait que ko doon togg ngir lekk ko day wane ne kon lii dañ ko doon def waaye bi mu ko teree ci la mujj xaraam lu ah mel nii nag Seydina Ali ibn Abi Talib daal dina koy solo na ko noon imaam Jaabir ibn Abdillah ak Seydina Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Abi Awfa Seydina al-Bara ibn Azib solo na ko te xadiis yi yëpp ñu ngi ci Euh, saxiixay ni ñu nit ñaari téere xadiis muy ayu imaam al-Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaaj naka noon imaam Ibn Abbaas soloona ak Seydina Salama ibn al-Akwa ñoom ñépp soloo nañ xadiis yi nit sax kon loolu mooy xadiis bii nii bi ci tegu xadiisu Seydina Amr ibn Xaarija radiyallahu anhu boo gane wa an Amr ibn Xaarija radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële ci Seydina Amr ibn Xaarija noonu la tuddoon Amr di doomu ku ñuy wax Xaarija mu ne xatabanaa Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Mina mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañoo dañoo discours xutbaal ñu bi Mina fekk ñu ngi woon Mina muy ci ajji mu ne wa huwa ala raahilatihi bi mu ñuy bi mu ñuy xutba bi mu ñuy discours di di di xutba mu ngi yéegoon ci kaw war waayam mu ne wàllu abuha li nga xam ne mooy baab ak kiflitu géléem gi yasiilu mu ngi mu ngi mu ngi roogalaan di wàcc di laal ala katifay ci sama ñaari mbagg yi mu ne xadis boobu axrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa saxxahu al-Hakim mu ne imaam euh, non saxxahu axrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahhahu voilà imaam at-Tirmidhi at-Tirmidhi imaam at-Tirmidhi ne xadis bi xadis bu wér xadis boobu nag kii ne euh, nag Ibn Maaja solo na ko imaam at-Tabarani ak imaam ad-Daarimi solo na ko imaam at-Tayaalisi muy Abu Daawud at-Tayaalisi nekkoon. xaritu Abdurrahman ibn Mahdi bi ñu waxoon sànk ñoo doon ànd daanaka te tout le temps Abu Dawud beneen bi c'est imam Abu Dawud bi gën a bi gën a siiw ci waaw <laughs> mooy bokkuñu léegi euh, ñoom ñëpp solo nañ ko ak na imam al-Bayhaqi mu jaar ci yoonu ibn Di'ama an Shahr ibn Hawshab moom Qataada moo ko jëlee ci Shahr ibn Hawshab an Abdurrahman ibn Ghanm mu jëlee ko ci Sayyidina moo ko jëlee ci Sayyidina Amr ibn Kharija euh, mais hadith bi yore euh, al-Hafiz Ibn Hajar da koo tënk mooy da koo dafa di wax li nga xam ne moom loolu du du ku nekk rek dañuy dañ lay permettre nga naan da ngay jéem a résumé xadiis mooy ne man xadiis bi gudd na léegi damay xalaat ni ma ci ni ma ko jàppe daal après ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na après man wax li ma résumé loolu du ku nekk lañuy ñuy permettre loolu il faut mu nekk ñoo xamante ne nii ay imam lañ ci domaine bi te tamit xam nañ waxu yonent bi alayhi salaam bu baax mais duñ ñëw rek ku ñëw rek ku door a rek ñu ne ko ay woyaw léegi mën ngaa def loolu déedéet imaam al-Hafiz Ibn Hajar nag noonu la def sinon ah Seydina Amr ibn Kharija da ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xataba ala naqatihi wa ana tahta jirraniha wa hiya taqsa'u bi jirratiha wa inna lu'abuha yasilu bayna katifay fa sami'tuhu yaqulu anna allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu wa la wasiyyata li warith wal waladu wal waladu lil firaash wa lil aahiri al hajar man idda'a ila ghayri abiihi aw intama ila ghayri mawaaliihi raghbatan anhu fa alayhi la'natullah la yaqbalu llahu minhu sarfan wala adla loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax keroog mu ne moom Seydina Amr ibn Xaarija mu ne dama dégg yonent bi alayhi salaatu salaam muy xutba kon minaan xam na nga minaan a xeex mooy kon nit ñu baree fa newoon mbooloo mu takkoo fa newoon moom nag buur yàlla may na ko privilège mu nekk ci suufu waruwaay yonent mi alayhi salaatu salaam ndax dalay leer ne am na ñoo xam ne fa ñu ne dina sori soriwaay boo xam ne bu ñu amoon loolu de jaraloon na leen def lu ne ngir am lool waaye moom buur yàlla boole ko ci ñoon mu ne ma dégg yonent bi alayhi salaatu nekk ci kaw gëléemam man maa ngi ci suufu baatu gëléemam nga gëléem day kii bi day gudd nee na maa ngi suufam muy ruminer mooy gëléem bi taxaw mooy dafa taxaw ñépp ci muy ruminer di génn lim jotoonu dugal gi ruminer nee na nag kii bi di wàcc mooy buy buy ruminer ruminant yi nag yeeg yooyu boo leen gisee da gis kii di wàcc waaw mu loolu moo doon rot bi ci sama sama diggante sama mbagg yi maa ngi dégg yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, inna allah buur yàlla a'taa li kulli bi haqqin haqqa buur yàlla ku nekk àq ba nga am jox na lool lool mooy ci wàllu miraas la doon wax mooy ne warul ci jullit muy jéem a combiner daal di li yàlla ne nii lay demee ci miraas ngay pexe bi ko détourné naan man daal sama doom yi yëpp diw ci gën bëgg bés bu ma bàyyee noonu miraas mi moom li li ci nar a am loolu daal gënalu ma bu ma sañoon moom lépp loolu loolu jullit du ko def léegi nag ngay fexe tëral ay pexe ngir jox ko loo xam ne moom au final moo ëpp la ñu ci def. loolu lay lu mel noonu la yonent bi alayhi salaam di mettre en garde jullit ñi alaa inna allaha qad a'ta li kulli dhi haqqin haqqahu loo bëgg bëgg sa doom buur yàllaa la gën bëgg sa doom noonu loolu xanaa doo ci werante loo am am yërmande ngir nit buur yàllaa la gën a yërëm nit ko léegi nan lay àttee ne lii moo gën ci moom yow nga ne non léegi man lii moo war a gën a antum a'lamu amillah yéen a xam yéen yéen yéen xam yàlla yéen kon mu ne buur yàlla jox na ataali kulli bi haqqin haqqa jox na borom àq bu jox na ko li mu moom kantaa jamono doom na non lii ñoom c'est pas góor benn góor góor ñaar jigéen benn yooyu loolu mooy loolu julli du xalaati noonu parce que la dégg na ko ñu koy wax fu loolu jullit du doxale noonu kon yeneen ci wàllu saa ne buur yàlla jox na ak ku nekk ak xam ku nekk jox na ko wala wasiyatan waaye léegi nag comme que demee na noonu képp koo xam ne day doon tem testament bi du ci bokk mooy nit buy bind testament om di def testament om kooku koo xam ne day doon ak lu ko ko bëgg mënu ko cee inscrire ne moom am boo ci boolee li mu war a am. da nga boole que ne man lii maa ko defal muy buuñaa bu ma ko defal loolu déedéet amul kon képp koy doon yow testament buñ ko defoon yow yow buur yàlla nee na am yonente na alei satu nee na laa wasiyata li waali voilà léegi mu ne al waladu lil firaas kanta doom mooy ki nga xam ne moo war a doon kooku mooy ku jóge ci mooy ku jóge ci Euh, kantaan nag ki nga xam ne moom dafa njaaloo wala ci ba pare ñëw di réclamer naan non diw maa ko jur kon war naa ci mu ne kooku ay xeer kese lañ koy jox mooy dañ koy duuri xeer ba am problème waa jiw ndax daf loolu loolu amul sax sens mooy yow kenn reconnaître loolu mooy or. foogeen orzo nga biiw orzo kenn du ko kenn du ko kii kenn du ko validé ah mooy kenn du validé loolu amul benn sens voilà dafa mooy la mooy bala ngay ñëw di réclamer naan diw maa ko jur ak yooyu mooy fokk mu jaar mu jaar même bu dee sariya deewu la ne yow waa ji biologiquement juróo ko waxu lool de mooy sariya li waxul ne doomu jaaloo waa ji biologiquement même buñ buñ kii woon yëpp que ne biologiquement moo ko jur test yëpp ADN yi wane ko sariya moom xoolu ci lool dane la fii war a jaar bu fi jaarul pa moom mooy compter wul xam nga loo waroo loo mënula moof waroo ko mën a réclamer képp ko moom xam nga Euh, keroog suñ dee jox exemple koo xam ne waaye boo xam ne dafa ñëw dem police ne day porter plainte da day biir benn plainte la su police bi ne ko ma euh, je vous écoute mu ne on m'a subtilisé ma visite de xaw ma kanam bi mais kooku kooku kooku nuñ koy def waa ji moom après moom lay njëkkatee am jàpp nañ kenn d'abord léegi ñu fexe xool yow sa réseau bi fan la jógee mooy loolu la mooy du ñu fonte du ñu jàpp ne waa ji ay waxam lii nii mooy daa valable loo war da moom nan ko mën a demee di ko réclamer ci kanamu tribunal wala police mooy lii tamit ku koo xam ne ay xeer kese kay li al waladu lil firash wa lil aahiri al hajar léegi nag mu tek ci ne man iddaa ila ghayri abihi aw intama ila ghayri mawalihi raghbatan anhu mu ne kooku noonu fa alayhi la'natullah mu ne képp koo xam ne day askanewu day askane la boppam ci ko ñoo xam ne du mooy ku dul baayam wala mu ne man askan ñoo bokk daal moo mees man de xaw ma nan laa def ba génn ci ñii léegi ni may def je vais tout faire bu kenn gis ci wàllu këyit ak même bu ma ko manee soppi naa ko def ngir ñu ngir ñu xam ne bokk ma ci ñoom mu ne lu mel noonu mooy koo xam ne yow fi nga bokk dang leen a dang a bañ ndax moo xeet ak tamit jàpp ne way ñi fi ñu bokk moo xam nit man na ne boo man moom noir gi ma doon sincèrement la loolu problème la je tout faire pour être un européen bu weex tal trafiqué say këyit ak yooyu yooyu yëpp wala nga ne diwala jur noo jur ñu wax nga ne non sama baay diwla ci moom jurum mu ne képp koo xam ne day day askanel boppam ci keneen ku dul baayam wala mu naan moom keneen la bokk te bokk fa ngir bañ fi mu bokk mu ne faale yi kooku laanatullaahi rëbbum yàlla mu ngi day nekk ci kaw te buur yàlla du ko nangul dara sarfan wala adlan du dara la ko buur yàlla yi nangu lu mu mën def du ko nangul lu farata ku ñu nangalul farata naafila taxul ni wax du ko nangul dara loolu mooy xadiis boobu loolu la imaam al-Hafiz ibn euh, ngir jeexal xadiis bi imaam Seydina Anas tamit nettali na xadiis bu mel nii boo xam ne moom dane même seen bi da niroo boo xam ne moom it dane yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax li muy xutba moom ci suufu gëléem bi la ne suufu gëléemu yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, Seydina Anas solo na bu mel noonu ak Seydina am Seydina Abdullah ibn Umar ak Seydina Abu Umaama al-Baahili rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu xam naa kon tey dañuy yem noonu insha Allah amoon naa benn question ci wàllu kii istixaara bi par rapport ak ci yàpp mbaam par exemple boo xam ne buñ ko transformé dañ ko mën a wax ci principe boobu dana appliqué wu muy appliqué wu ci ci vinaigre dana yàpp mbaam waaw ah, dana yàpp mbaam comme vinaigre istixaara bi ñu fay amee parce que ci yàpp mbaam aussi principe boobu rek mën na ci am mën na ba soppeeku ba nga xam ne dañ waaw day dem ba dagal bu ñu ko transformé chimiquement. non non non kii wala non kii wala kii wala. non mais istixaala istixaala mooy su fekkente ne dara dafa que meloom. maanaam dafa am ay caractéristiques yu soppeeku de telle sorte que mbir mi dootul nekk ci loolu euh, lépp loo xamante ne sobe la mën na def transformé ba nekk loo xamante ne dootul sobe ko waaw loolu loolu loolu kay bi ñuy jàng hadith bi gisoon nañ ko plusieurs fois euh, lépp loo xamante ne voilà lépp loo xamante ne dañ ko dafa dafa changer nature changer complètement bu boobaa dafay changer aussi acte bi nga xam te ne moom la yor loolu moom moo indi euh, deret ànd ak ni mboolem borom moo fi d'accord nañu sobe la mais bu demee ba nekk misk day daal di dagal que deret euh, parce que misk ci deretu kiwul la jóge voilà euh, ni ki bu ñu jëlee par exemple raisin nga def ko jus day dagan na mais boo demee nga fermenté ko ba mu wëlbatiku nekk euh, sàngara maam nekk di mandilaate day daal di nekk sàngara day daal di xaram ni ki noonu sàngara da dafa xaram te sobe la waaye su soppee ko wëlbatiku dem ba nekk vinaigre dafay daal di nekk loo xam ne dafa dagan ci buntu boobu lépp loo xamante ne dafa soppeeku complètement il faut que nag par contre mu soppeeku ba nga xamante ne euh, kii bi Euh, propriété yi dañu soppeeku caractéristique bi kii bi nu mu tudd chimiquement comment on l'appelle euh, la bi voilà molécule yi bi dafa soppeeku complètement bu boobaa de daal di jóge ci loo xam ne dafa dafa nekkoon lu sobewu daal di jóge lu jëm nekk loo xam ne dafa laal ci biir lool nag mboolem sobe yi dañ ci dugg li lool moom moo tax par exemple ay neefere. par exemple nefere wala ndox moo xamante ne dafa sobewu ndox mu sobewu bu fekkente ne dañ ko transformer totalement ba molécule yi soppeeku wëlbatikuwaat defaat ba wëlbatikuwaat nekk lu laab boobaa day laal te loolu moom mooy comme ni xadis bi yent bi wax ne salaata finalement tahurun laa yunajjisuhu shay'un xadis mu ne ndox dafa laab te ne cafkaam wala xetam wala meloom dafa soppeeku ci loo xamante ne sobe moo ko laal maanaam bu boobaa ndox mi day daal di sobewu mais su fekkente ne ndox mi dafa sobewu mu wëlbati ko defaraat ko transformé waat ko jaaraat ko fi mu koy jaarale ba mu wëlbati ko nekkaat loo xam ne dafa laab bu boobaa ndox moomu day daal di wëlbati ko laab su fekkente ne nag dafa am yeneen i caractères yeneen i mbir yu ko rax. ba nurootul ak ndox mu njëkk bi bu boobaa dañ koy daal di tuddee maa un paas ndox moo xam ne dafa laab mel du laabalaat waaye su fekkee ne dafa wëlbatiku waat ba melaat noonu ngir ne caractéristique maanaam molécule yi nga xam ne ñoom ñoo jaxasoo woon ak moom ba mu détruire euh, tuhuur bi ba tax mënatu a nekk toujours taxul bu boobaa maanaam bu fekkee ne yooyu dañ dem côté dañ dem totalement bu boobaa ndox moomu tamit day wëlbatiku nekk lu laab te laabalaate loolu nag ci mboolee mbir yi lay aju même ay ay même ay tuur ndox. maanaam nit ki bu tuuree ndox même loolu noonu su fekkente ne mën nañ ko distiller defaraat ko ba nga xamante ne day daal di wëlbatiku nekk maanaam dindi caractéristique totalement loolu nga xamante ne dafa mujjoon nekk dafa nekkoon sobe day daal di mujj nekk loo xamante ne dafay laab maanaam loolu yëpp nag mu loolu moom mooy caract loolu mooy istixaala euh, loolu nag dafay daal di appliqué wu comme gisoo gisoon nañ ko yaakaar ne ci xadis boobu moom ñu gisoo dafay appliqué ci lépp lépp loo xamante ne noonu la mel rek dafay daal di day daal di nekk loo xamante ne dafa laab wallahu a'lam non man mooy additif bi man boo koy posé additif bi la woon mooy ñuy def ci kii additif bi ñuy def ci bombo yeeg ki la kii comme par exemple 1471 e bi nga xam ne moom période mbaam la dama gis ne wuute daf ci amoon na peut-être may recherché. Hmm. dama gisoon na par exemple xanafi. waaw ñoom dañu ne woon bon après ñoom isteex côté isteex bi dañu ko xool waa kàddu gi dañu jël ay chimique. chimique yi ne leen dafa am transformation chimique totale. waaw ma gis ne nag bu ma ñëw grande mosquée de Lyon ma gis ne ñoom dañu naan loolu moom baaxul. non bu dee bu dee loolu la moom loolu wax noonu. Hmm. loolu moom moo am li grande mosquée wax moom moo amul. waaw parce que parce que isteex la parce que. borom moom yi wute wuñ wute gi am am istihaala yaakaar naa gisoon nañ ko te gisoon nañ ne comme li Maliki ak Hanafi yi di wax rahmatullah Maliki yi tam loolu la ñu wax que istihaala ak ci lu mu mën a doon daf koy daan transformé mu daan nekk lu laa boo xoolee ñi nga xamante ne ñooy Shafi'i Hanafi Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñooy ne bu ci loxo nit dugg yi ñoom foofu lañ indee problème bi maanaam le fait que loxo nit dugg dug ci dindi ko maanaam yàq ko sobeel ko maanaam maanaam dindi ko comme par exemple bu dee sàngara le fait que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii ne laa alors Sëriñ Fall dina ci ñëw xam na le fait que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu moom moo leen indi moom moo tax ñoom dañu ne kon le fait que nit ki warul woon am intervention ci affaire bi au moment où ci cosaan intervention ci affaire bi bu dee xam ba léegi moom daf koy wëlbati mu nekk sobe complètement am na ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i nag ñoom dañuy wax ne xaraam na waru waruñu ko def. mais maanaam euh, su fekkente ne ci leneen la moom dina dina baax mais le fait que nit ki def ko maanaam bu dee sàngara moom day nekk sol bu nekkee sàngara maanaam day nekk loo xam ne dafay xaraam ko mais question bi moom mooy euh, au moment où mbir mi istixaala bi ci jëm boppam am na. maanaam mëneefu ta maanaam léegi quintessence affaire bi maanaam moom ci boppam sàngara ci boppam mëneefu ta maanaam kii bi vinaigre bi ci boppam mëneefu ta wax ne daganul au moment où xam nañu ne vinaigre ala kulli xaalin sàngara la woon ala kulli xaal sàngara la woon vinaigre yëpp nag la ala kulli xaalin sàngara la woon dafa soppeeku mu dem nekk ci vinaigre moo xam nit dugal na ci loxoom wala nit dugalu ci loxoom mais da mais soppeeku bi am na loolu moom moo tax fuqaha Hanafi ak Maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne loolu dagan na loolu nag moom moo tax comme li nga wax ni effectivement xam mën nañ ci waxtaan yaakaar naa bi yow ak euh, sëñ Aliou Ibal yéen a ci doon wax ci affaire boobu ba ma naan la effectivement euh, li nga wax nii loolu moo am parce que su fekkente ne caractéristique bi euh, kii bi Euh, kii bi dafa soppeeku totalement molécule bi dañ dafa soppeeku dafa dénaturé wu complètement mhm. soppeeku totalement mbir mi day daal di wëlbatiku nekk loo xamante ne dafay laaj comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci ci buntu istixaala euh, wallahu ta'ala waaw waaw mais ala kulli xaalin ala kulli xaalin problème bi yëpp lenn rek la mooy problème istixaala mais nag par contre il faut que mu nekk istixaala c'est-à-dire que donc il faut s'assurer que ni produit bi dafa dafa changer complètement et que dafa dem nekk di leneen comme ni nga xam ne noonu la sàngara wëlbati ko complètement parce que sàngara molécule bi ci boppam bokkul dara ak molécule bi nekkat du benn dafa changer tool comme complètement que ci cas de boobu ci lañ koy mën a wax. voilà gannaaw na ci ñoom détaillé bi. ñu def ne baaxul rek ci seen ñoom dañoo xool cosaan bi ñoom cosaan bi rek lañ bàyyi xel. mais ñu ne dañoo détaillé indi gis ci xaal bi indi changement bi mais argumenté ba gis nga. grand mos que ñoom parce que fii fii fii fii loolu mos nañ ci waxtaan. voilà parce que effectivement ñoom kii bi rek lañ bàyyi xel. Euh, kiiw origine bi rek lañ bàyyi xel alors que mbir mi origine bi la mais problème problème dëkk la aussi maanaam du du du du lu banal du du du du kii da voilà dafa dafa laaj approfondissement waaw ah. voilà. jëlaat ci million do grand mosquée n'a pas raison c'est ça. non waxuma lool de. man waxuma lool. 471 bi du gélatine ci boppam. voilà mais ñoom ci point bi mooy ñoom ci 471 bi ci boppam. waaw ñoom bu bu ñu ci doon transformation. il faut que je gélatine baaxul parce que soppeeku. waaw voilà. gélatine moom dafa xaraam complètement mais additif yi dañ ko soxla. voilà. waaw. non am na voilà non am na différence voilà am na am na différence loo xamante ne dafa soppeeku totalement ak lu soppeekuwul totalement la ñoom ñaar bu ñu benn voilà waaw kii te normal waaw dama doon laaj xalis bi kii wax sant euh, Sëñ Fall hmm. euh, ba ba euh, dañuy dañ laa euh, bi jëriñ ji waree doon sàngara si. Hmm. est mu soppi ko vinaigre mu dañ ciy tuub wala wala waaw waaw waaw li maanaam kon maanaam dans ce cas là permettre ñu woon en fait ñu soppi sàngara si vinaigre ndax ñu maa ko ci loxo mi duggee tamit dagan na waaw mais yeneen bi mais yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo waxaat ne loolu tamit question la boo xamante ne biñ koy traité euh, kii woon nañ ko indi woon nañ différence différence boobu de fond en comble waxoon nañ kenn ku ci nekk euh, masala bi ak euh, dalil yi wane ne li nga xamante ne moom la fuqaha Hanafi ak Maliki wax rahmatullah voilà ma ma ci lay ñëw nii dama koy dama koy gàttal ci gàttal comme niñ koy wax <laughs> voilà c'était juste pour rappeler que waxoon nañ ko maanaam ci question question boobu noonu moom ci boppam moom moo ñëw ne ni'mal euh, euh, ni'mal idaamu wal idaamul xal te xadis boobu mi ngi ci sax imam muslim rahimahullah maanaam moo doon tagg ne euh, kii ñeex mi ne ak ñeex mi den ak neex te ñeex mi sànq kii la vinaigre la maanaam te. yeneen xadiis yi nga xamante ne tamit ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax maam mooy yi yi wax yëpp ci mbirum vinaigre ak dagan gi mu dagan et cetera te loolu yëpp day day ñoom dañuy tegtale na maanaam xanaa kii chef euh, kii euh, Hanafi ak euh, Maliki rahmatullah ñoom dañuy tekkale woo ci xadiis yooyu noonu ngir wax ne maanaam vinaigre bi bu ko si ba soppeeku nekk vinaigre day daal dagan léegi li ñuy li ñu doon tere. te loolu tamit ñoom dañ koy wax dañu wax ne liñ doon tere ne vinaigre bi kat dafa dafa maanaam soppeeku ko yéen bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu wax loolu dafa fekkoon ni jamono jooju ñu ngi doon doog a xaraamal sàngara parce que période bii nga xamante ne moom lay wax nii maanaam mooy aaye bi bi mu wàccee loolu la xadis bi wax noonu mooy xadis bi ñu jàng mooy xadis Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan Seydina Abu Talha radiyallahu anhu moom dafa amoon ay njirim yoo xam ne moom la yoroon ba ba ñu xaraamalee sàngara nag mu ñëw laajte yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ñoom bokk na ñoom ni ñu koy layele mooy ne dañ ni comme dañ doon doog a xaraamal sàngara yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf doon wax ne sàngara comme daf xaraam euh, maanaam jamono jooju noonu bu bu nee woon waaw rek day gis ñëpp dañuy téye seen sàngara fi maanaam ngir li ñu tuddee saddu zaria loolu moom moo taxoon yéen bi sallallahu alayhi ma tere woon ko période boobu mais sinon ci ginnaaw bi gis nañu maanaam gis nañu yeneen xadiis yoo xamante ne dañuy tegtale totalement contraire bi et que ni dañ koy soppi et que ni dañ doon dañ doon dañuy soppi mbir mi maanaam kon moo loolu moom moo tax duñ mën a figé wu ci li nga xamante ne moom la ñu waxoon rek ci xadiis naa Abu Talha bi fële radiyallahu ta'ala anhu wallahu ta'ala anhu jullit hmm. waaw hmm.